wa sahbihi ajma'in fa yaqulu al-imaamu al-haafidu Yahya ibnu Sharaf an-Nawawiyyu ad-Dimashqiyyu ash-Shaafi'iyyu rahimahullahu ta'aala rahmatan waasi'atan fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saani wa samaaniin ba'dal mi'atayn wa an Anas radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala nahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an tusbara al-bahaa'im muttafaqun alayhi wa ma'naahu tuhbasa lil-qatl qaala al-imaamu al-haafidu an-nawawiyyu rahimahullah mu indi hadiis bii nii mu ne wa an Anasin mu ngi jëlee ci Seydina Mawlana Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu anhu muy xadis mille six cent deux ginnaaw biñ gisee suñu jotaay bi ñu génn xadis mille six cent un ci suñu chapitre bi deux cent quatre-vingt-deux baabu nahyi an ta'dhibil abdi wad dabba wal mar'a wal walad bi ghayri sababin shar'iyyin aw za'ilin ala qadri al adab ñu gisoon hadis bi noon wa anhu di ibn Umar radiyallahu anhuma annahu marra bi fityaanin min qurayshin qad nasabu tayran wa hum yarmuunahu waaw wa qad ja'alu li saahibi at-tayri kulla khaati'a min nablihim banim jeexa walillahi alhamdu wal minna tey niñ la ko waxoon ñu war a gis hadis bi ci tegu muy 1602 mu ne waan Anas mu ngi jële Seydina Anas ibn Malik ibn Nadra bnu damdam radiyallahu anhu annahu qaala nee na naha mu ne naha aayana naha terena rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama an tusbara ñuy yeew def ko cible takk ko ngir jam ko bam faatu wala di ko diir lan la tere ñuy def albahaim li nga xam ne mooy bàyyi may yonent bi alayhi salaam xaraamal na tere na aaya na ñuy jàpp bàyyi may li def leen ay cible ngir di leen jam Allahu akbar Allahu akbar mu ne xadiis bii de muttafaqun alayhi al imaamu al xaafiz al Bukhari na ko noonu al Hafiz euh, Muslim Abul Husayn bokk nañ ko solo léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce que ñoom dong ñoo solo ñeneen noo seen al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal solo na ko jiitu na ko noon seen bokk taalib al imaam Abu Dawud ak an-Nasa'i ak Ibnu Maaja rahmatullahi alal jamii alimamu albuxaari kitaabu zabaih wasayd mooy bunt biñ gisoon ci jotaay bi ñu génn xadiis saydna ibnu umar euh, bi radiyallahu anhu euh, kitaabu zabaih wasayd baabu maa yukrahu min almusla walmasbura walmujassama mu ne haddasanaa abul waliid alimaam abu albuxaari mu ne nettana abul waliid di hicham ibn abdil malik albahiliyu mawlaahum abul waliid at-tayaalisiyu albasri génn àddina deux cent 27 mu ngi génnoon mu ngi gane woon àdduna 133 rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana mu ne ki ñu nettale mooy Shu'batu Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri rahimahullahu ta'ala gane àdduna entre 82 ba 87 génn àdduna 160 amirul mu'minin rahmatullah alayhi an Hisham ibn Zayd mu jële ku naan Hisham ibn Zayd ibn Anas ibn Malik surtout Seydina Anas radiyallahu anil jamii kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuma di surtout Seydina Anas ndax doomam ji tudd Zayd moom Seydina Anas moo ko jur radiyallahu Anas mooy ñoom waxoon naa ay samba maam ak baay ak yooyu léeg-léeg ñu wax ko mais tur jaar ci tur loolu du ñàkk teggin loolu affaire urf voilà affaire u aada la ak selon culture bi foofu nan la ñuy waxee boo waxoon naa nag boo ñëwee foo xam ne comme ñun suñu réew yi nga xam ne jaar ci sa turu baay day niru lu xaw a ñàkk teggin ba boobaa doo ne loolu la ñu war a def parce que saxaaba yi gisoon na déedéet li rafet foofu mooy noonu ñuy wax baay voilà wala sama nijaay wala sama maam voilà kon mu ne daxaltu damaa dugg maa Anas ànd ak Seydina Anas radiyallahu anhu al-Hakam ibn Ayyub ci gouverneur bi nga xam ne mooy Hakam ibn Ayyub ne Euh, nga xam ne moom moo fa ne woon euh, ginnaaw ak frère ginnaaw frère bi di al bon mooy cousin wam bi di al Hajjaj ibn Yusuf nen mu ñàng mi te euh, ñàng ay mbir <laughs> léegi al Hakam ibn Ayyub waaw parce que moom al Hakam mi frère kii la quoi <laughs> kii mooy ay cousin lañu voilà ndax mooy al al al Hakam ibn Ayyub ibn Abi Aqil as-Saqafi di doomu baytixu al-Hajjaj ibn Yusuf ah moom moo ko jur moo Yusuf ak Ayyub ay bokk lañu ay frère lañu voilà Yusuf daal di jur al-Hajjaj men gouverneur bu garaaw bi léegi Ayyub daal di jur moom nii euh, di al-Hakam voilà léegi moom nag moo ko remplacé woon moo doon nekkoon remplaçant wu euh, cousin moom di fële ca Basra voilà ba pare moom mii moo dencoon soxnaay non doomu euh, kii sëru sëru sëru muy rakk bu jigéenu wala mag bu jigéenu alxajaaj di na bintu Yuusuf moom yàlla xakam ni moo ko dencoon voilà ay mbokk lañ imaam alxaam na xajar nag nee na moom mi wa kaana yudaahi fil jawr ibn ammi <laughs> nee na moom da doon diirante mbagg ci ci caay-caay waaw doomu bàyyi xam bi muy alxajaaj alxajaaj caay-caay bi mu nee waa ji it da ko doon jéem a diir mbagg ci ca ñooy ñooy ñuy diiral te man mais al Hajjaj mooy mooy le mais da doon topp tànk ki nga xam ne mooy euh, doomu baay ci xam bi ci caay-caay rek rayaatee voilà ñàkk teggin voilà di gëdd nit ñi di di toroxal nit ñi ci loo xam ne maa tey quoi voilà <laughs> mu ne moom mii bokkoon na ci ñi nga xamante ne moom da doon duir man te man daanaka ñoom ñaar ñoom ñoo ñoom moom bu kii defee kii def waaye nag. alxajaaj moom moo yenu kubbu kubbu mbon gi moom moom moom moom moo ne ca kaw moo gën a siiw sax waaye alxatam nii eh, moom itam mu ngi woon ci ay tànkam ci la ne woon wal iyaazu billah léegi sëy naa anas ci ñoom la dugg ala alxakam ibn ayub mu ngi le gouverneur de basara faraa mu gis xam nga ala xajaaj noo ne gouverneur de basara léegi bi kuufa di am ay problème ak yooyu gaa yi joxaale ko kuufa après nag euh, fa la dem daal di wax waaye rajaxe foofu yëpp bu doon dem foofu nag bu ne woon yooyu kii mooy nekk naibam mooy son remplaçant moo doon yore intérim bi muy cousin moom bi di alxakam wutu ko ci caay-caay gam neew foofu ak ne dañuy remettre l'ordre <laughs> wal iyaazu billah léegi mu ne <laughs> mu ne daxaltu ma anas damaa duggaat sëy na anas ala alxakam ibn ayyub fara axil maana radiyallahu anhu mu gis ay gone aw wala boog ay jeunes aw fityaana wala ay ndaw nasabu dajaaja ñoom itam comme moo waari suñ noomar bi waxoon nañ la ko bi ñuy jeexal euh, ñoom it ñu ngi takk yeew ba mu dëgër fenn benn ganaar yar muunaxaa def ko cible di ko di ko di ko sànni di ko ay flèche ak ay wala ay xeej fa qaala anas sayna anas radiyallahu anhu bi mu gisee lool mu ne naha nabi sallallahu alayhi wasallam tuswaral bahaay mu ne yonent bi alayhi salaam tere na ñuy samp téye mu taxaw tëj ko takk ko yeew ko ay bàyyi ma di ko jàmbam faatoo voilà kon nag euh, mu ngi noonee nii la ko al imaam al Buxaari te ci bërëb bi kese la ko indi kanta al imaamu Muslim ibn al Hajjaj kitaabu as-sayd wa az-zabaa'ih min al hayawaanaat baabu an-nahyi an sabr al mooy même euh, euh, bunt bi ñu jëlee woon hadith ibn Umar bi hmm? rahimahullah bii la njëkk indi bunt boobu dooru indi hadith teg ci hadith ibn Abbas après teg ci yi nga xam ne moom lañ gisoon ci jotaay bii ñu génn al imaamu Muslim Abul Husayn mu ne rahimahullah mu ne haddathana Muhammad ibn al-Muthanna mu ne nekk al-Muthanna ibn Dinar al-Anazi Abu Musa al-Basri si woon ca zamin di këriñu sëriñu waa kutubu sitta rahmatullah alayhi qala mu ne hadathana Muhammad ibn Ja'far mu ne yetta suñu sëriñ de Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawla Abu Abdillah al-Basri si woon ci Ghundar rahimahullahu ta'ala ginna adna 193 rahmatullahi alayhi am na wuute qaala mu ne hadathana Shu'batu gis nañ ko sànq ci riwaaya bale muy amirul mu'minin Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward Shu'ba nag moom moo dencoon ndayu Muhammad ibn Jaafar moo doon bàyyi jiit leen rahimahullahu ta'ala qaala mu ne sami'tu Hisham ibn Yazid ibn Anas ibn Malik fii mu indi tur bi yëpp muy Hisham di doomi Zayd Hisham ibn Zayd ibn Anas ibn Malik radiyallahu anil jami' qaala mu ne daxaltu ma'a jaddi mu ne dugg naa ànd ak sama maam gis nga fii jaddi la wax Anas après mu door tudd tur bi ne Anas ibn Malik daaral Hakam ibn Ayyub fa idaa qawmun qad nasabu dajaajatan yarmunaha qaala fa qaala anasun radiyallahu anhu naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an tusbara al-bahaa'im voilà mu ngi nii kon xadis bi ñii la ko al imaamaani daal di solowee léegi nag lëkkaaleem ak suñu bunt bi leer na mooy baabu nahyi an ta'diibi al-abdi wa daabba wal mar'a wal walad bi ghayri sababin shar'i bunt bi wax xaraamal gu ñu xaraamal an ta'zibil abdi ngay mbugal ab jaam wala dàbba walla li nga xam ne mooy ab bàyyi ma wal mar aw jigéen wal walat lii leer na boo seetloo imaamu Nawawi rahimahullah gis nga bunt bi ni mu ëmb ni mu tàmbalee tàmbaleewul mbugal nit parce que mbugal nit loolu daanaka gaa yi ñépp xam ne même bu dee am ñu koy def xam nañ ne lii jaaduwul mais ñi nga xam ne nit ñi surtout ñu rëy ñeeg ñu puuj ak tamit ñu fuuy ñi ak ñi nga xam ne yaruñu leen li ñu gine yomba ni mbugal mooy rab yi moo tax moom la commencé gis nga xadis bu njëkk bi mille six cent udibat imra'atun fi hirra mbugal nañu li nga xamante ne mooy ab jigéen ci lan parce que muus boo xam ne moom la dencoon yeew ko joxu ko mu lekk bàyyi ko mu dem mu naan bàyyi ko mu dem fori ba ni nga xam ne noonu lay faatoo muus xadiis bi ñu génn fii passé bu Ibnu Umar bi 1601 lan la doon wax marra bi fityaanin min Qurayshin qad nasabu tayran wa hum yarmuuna dañoo takk yeew tëj benn picc boo xam ne moom lañ muy ganaar la woon tamit boo xam ne moom lañ doon ciblé di ko jam ay flèche ba ñuy génne àddina noonu lañ bëggoon def gis nga mu picc xadis seen anas bi tamit lan la dajaaja ay nit ñoo xam ne qad nasabu dajaaja tan yarmunaha ñu nga yeew picc fenn takk fenn benn ganaar bi ko sànni ba ni nga xam ne noonu lay ngir banuñ faatoo kon gis nga imaam loolu la commencé bu paree nag fii nag ki lay door a dugg nag ki nit bu ñuy mbugal xaraamam ak luy wane ne lii dafa xaraam dafa dañ ko tere kon gis nga parce que bakkaru nit ñi ci yii leen gën a paasa la dem parce que voilà bàyyi bay moom jàpp nañ ne voilà voilà mooy ñu xelluwul ñi rek ak ñi nga xam ne nitewuñu jàpp nañ ne daal bàyyi ma daal moom après waaye du dara quoi waaw romb fii jël benn ganaar ñango ay cuucam ay wa teg cuuj yi fee di tiire di dóor wala benn ganaar bi di essayer ne yow da ngaa a tiir benn sniper nga tuy tuy ba pare yeew ko wala yaalu bi la waaw xam nga yi fi caaxaan yi ak li nga naan ñii à la limite est ñu ngi xalaat est-ce que am nañu benn sensibilité boo xam ne mu ngi jaar ci seen kaw moo tax bu njëkkee yooyu nga xam ne ngir wane gravité wu loolu nga xam ne gis nga ñii ñi ñu fi gis ñëpp ay lan lañ euh, euh, ay buur ah façon buur ah c'est la famille princière voilà gouverneur monsieur le gouverneur fële Médine ah Yahya ibn Sa'id moom euh, doom ya nekk fa takk ci benn ay ak ganaar Abdullah li ma ciblé ak mu dugg ci chez bu nga xam ne moom bu Basra daal Hakam ibn Ayyub di cousin wu euh, yu Hajjaj ibn Yusuf di ko ciblé gis nga a xewe mooy ñi nga xam ne ay buur lañu woon moom laa doon wane ne waaye dañoo ay wala utal leen benn jeu boo xamante ne benn passe-temps voilà boo xamante ne ci la ñuy nekk fii comme que seen domaine bi yaatu na voilà bu leen neexee ñu dem domaine tel boo xam ne dimanche yi fa la ñuy dem wala samedi soir samedi yi wala yenn fa après bu ñu fa demee nag bokk na la seen activité yi nga xam ne nee nañ moom la ñuy def dañ leen di yeewal benn picc fële wala benn ganaar ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy essayer ku mën a tirer tël tël wala bu dee ay pistolet la wala ñu yor seeni flèche yooyu di di di di di di yi di sànni tay bàyyi ak a xeeñ ay xaar ay xeeñ ay xeer wala di xaañ kan moo gën a mën a jam walla wala yaasu billah ci loo xam ne mbindeef la daa yor bakkan daa yor bakkan mooy façon yu mel nii la gën a mën a dal mooy ñu beewi nii quoi waaw parce que li leen yàlla daal di jox dara ci nguur wala ci njiite tax ñu nekk ñoo xamante ne danga naan ñii ban sensibilité lañ am waaw waaw waaw wal iyaazu billah quoi wal iyaazu billaah mu nekk ay affaire garaaw waaw loolu nekk loo xam ne lu garaaw a garaaw la al imaam al xaafis ibn Hajar rahimahullah euh, waxoon nañ la nag loolu euh, par exemple bu dee dañ ko jàpp noonu yeew ko di ko jam di ko jam ba mu faatu loolu daa xaram ku ko lekk am na sax benn riwaay boo xam ne imaam al xaafis mu ngi koy euh, tudd ne wa axraja al Uqayli ne al imaam al Uqayli de ah daal dinay solo. waaw ci yeneen kàddu dane eh, ne moom soloona fi du'afa ci eh, bon loolu nag mooy yi nga xamante ne bon de naa dëgër mu ne min tariq al-Hasan an Samura ci yoonu al-Hasan ibn Yasar al-Basri yi mu jële Samura loolu waxoon nañ càllale boobu rahmatullah alayhima wa radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne mooy Samura ibn Jundub mu ne naha radiyallahu anhu naha nabi sallallahu alayhi wa sallam an tusbara al-bahaa'im wa an yu'kala lahmuha idha subirat mu ne yeneen tuwaay saa saam tere na ñu yeew ay bàyyimam ak bu mu ci man di doon di ko jam ba banim faatoo mu ne te bu dee daal faatu buñ ko defee noonu xaraam nañuy lekk li nga xam ne mooy ndawalam waaw mu ne nag euh, euh, euh, qaala mu ne al-Uqayli mu ne al-Uqayli men dee lii ba pare mu ne jaa fi nahyi an sabri al-bahima ahadithun jiyaat mu ne ñëw na ci tere gu ñuy tere mooy yeew ay bàyyima di leen jam dañu faatu lool ay xadiis yoo xam ne yu baax lañ wa amma an-nahyu an akliha kanta tere giñ tere lekk ko fala yorof illa fi hada ñu ko lu dul ci càllale bi imam al-hafiz ibn hajar mu ne qultu nee naa in sabata bu dee sax na fa huwa mahmulun ala annaha matat bi dhalika bi ghayri tazkiya kama taqaddama fi al-maqtul bil bunduq mu ne loolu bu dee mooy li mu wax daa leer mooy bu dee ne dafa faatu ci noonu ñu yeew ko di ko jam di ko bam faatu waaw loolu daa xarama lekk mais waxoon nañ la bu dee daa ñëw fekk affaire bi faatoogul dese na dund ñu daal di ko par exemple loolu day dagal voilà loolu loolu la quoi mais bii da ne bu dee ne mooy mais bu dee ne nag day dafa faatoo noonu loolu boo xam-xam yépp dëppoo ne loolu dafa xaram ko ko rek parce que ñi rëbbuñu ñii seen penchant bu bon seen passion bu yées moom la ñuy satisfaire ci di jàpp loo xamante ne dafa am ruux ñu jàpp ko di ko ciblé di ko jam di ko jam di ko jam ba ni nga xam ne noonu lay faatoo nii moo daal imaamul hafiz an-Nawawi kon suñu lëkkaale ak suñu bunt bi kon leer waaw gis nga Seydina Anas tamit radiyallahu ci même circonstance yi li ñu waxoon ci hadith Ibn Umar bi rek fekk nekkul damaa ñëw prince euh, kii euh, princière voilà ñoom ñuy def kon nag ah fii moom naa noppi rek voilà taxoon naa la alxakam comme ni imaam alxam na xajar ne moom daa niru euh, cousin wam ci ak mbon ci ak rayateeg yu mel noonu waaw mooy imaam alxam naan lii dañ ciy gis mooy comme li ñu waxoon ci Ibn Umar que ni loolu warulaa teree wax dara xanaa bu waa ji day rayaate mooy boo ko waxoon mu Euh, mu ngi naan waaye euh, même waa ji comme que alxajaaj ah alxajaaj ibn Yuusuf da doon jéem a menacer Seyna Anas Seyna Anas boole ko euh, buur bi quoi waaw boole ko buur bi ne ko yéen ne ne ko yéen yéen yéen amul benn kii quoi mooy bu doon waa kër waa ñële nu mu tudd. banu Israaïl ak ñoom ñooñu ñoo gisoon ñoo xam ne ñu doon ànd ak yahuud ñooñu ñoom ñoo àndoon ñoo gisoon ñu ànd ak Seydina Isa ak yooyu wala Seydina Muusa ak yooyu niñ leen ko doon fonke waaw yéen nag ngeen bàyyi kii nga xamante ne nii mooy hmm, euh, muy Abdul Malik moo doon buur bi ibnu Marwan ibnu Hakam <laughs> léegi euh, mu kalaame ko buur bi nag buur bi yéen nag xajaaj mii di gouverneur bi nekk fii di euh, ma ñàkk teggi nag yooyu léegi nag buur bi nag ne bind alxajaaj mais alxajaaj ne ko demal ci demal ci anas nga dem gërëm loo ko laa wax demal ci moom nga jéggalu te bëggatumaa dégg ngay wax ak nga koy wax lu ko naqari sinon ma la voilà ba pare ne ko na dem jéggalu non seulement da na ko teral sinon ma la <laughs> léegi <laughs> waa jaaj dem bon après loolu moo am loolu mooy mais par exemple bu doon keneen la bu yoon na la Hajjaaj ki ki ki Abdallah ibn Mughaffal ba mu demee di wax moom mu koy jànneeg yooyu loolu ñoom Seydina al def ci kii nga xam ne xel mi daa dese loolu mu lay jànn nii ci biir nit ñi voilà mooy bu dee jànneeg yooyu loolu garaawul waaye bu dee par exemple jàpp na ne ko ku mel noonu ku ko wax mu rey ko loolu garaaw da koy bàyyi. mais lii day wane force saxaaba yi li nga xam ne ci taxawu wax dëgg ak koo man di doon am ah. parce que la famille princière dugg na ci monsieur le gouverneur de Bassora gis ay doomam ay ay waay jeune te du ñàkk ay doomam comme ñële rek comme ñi mu Umar gisoon ñu jàpp euh, picc ya euh, ganaar ga yeew ko di ko mu ne yonent ma sa saam xaraamal na tere na ñuy takk bàyyi may di leen jame ñi waaw al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne mu ne qaala al-ulamaa mu ne boroom xam-xam yi ne ci al-Minhaaj sharh Sahiih Muslim ibn al-Hajjaaj bi muy sharh xadis bi ak xadis yi mel ni moom day boolee xadis yi niroo ci buntu bi parce que waxoon naa la xadis yi naa Anas bi la njëkk indi foofu imaam Muslim teg ci xadis Ibn Abbaas bi ñu tuddoon bii waa laa tattaxizu shay'an fii ruuhu gharra xadis Ibn Umar yi ñu gisoon bii weesu imaam al-Haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne qaala al-ulamaa mu ne boroom xam-xam yi nee nañu sabrul bahaa'im an tuhbasa wa hiya hayya li tuqtala bir-ramy wa nahwihi mu ne mooy sabr loolu lay tekki mooy an tusbar mu ne loolu boroom xam-xam yi rahmatullah nee nañ mooy ñu denc téye takk benn ab bàyyi ma boo xamante ne nii day dund nga dakk ko ngir ñeen koy xaañ di ko ciblé moo xam ay xeer wala ay pistolet wala ay flèche wala ay xeej moo lu ngeen ko mën a jame wala ay puso wala ay nangam ba keram ngi faar wala ay rabbu c'est la même mu ne wa huwa maanaa lool mooy maanaa wa hadis ibnu omar bi laa ibnu abbas radiyallahu anhuma la tattaxidu shay'an fihi ruuhu gharada te imam ibnu omar tamit waxoon na ko mooy bu leen jàppee lenn loo xam ne dafa am ruux borom bi da koo defal ruux muy dund ngeen jàpp ko def ko muy dund ngeen def ko ab cible di ko xaaj ba kera muy faatu waaw waaw jàppe ko comme si benn mbir la bu dul dara benn poupée waaw poupée sax waaw graw poupée ngeen essayer tiir que kan moo mën a tiire ndax poupée amul sensibilité yëgul dara waaye luy dund walla yaazu billah mu ne wa hada nahyu tere gi nag li tahrimi xaraam la waaw waxoon nañ la bee passé laana moom imam ibn Umar bu ne laana rasulullah yonent waaye saa saa rëbb na loolu mënula nekk loo xam ne dañ dañ koo si dafa xaram moo tax mu ne wa hada nayu lit tahrim mu ne wa li hada looloo tax qaala sallallahu alayhi wa sallam fi riwayat ibn Umar alladhi ba'da mu wax ci hadith ibn Umar mooy riwayat bi mooy gisoon bi weesu ndax imam Muslim wax nañ lañ ko tegalee ci sahih bi mu ne la'ana Allahu man fa'ala hada borom bi rëbb na képp koo xam ne def na lii jàpp ay baay ma yeew leen takk leen dañ ne ngodd leen jam bañ bañ faatu voilà mu ne wali annahu ndax tamit ta'dibun ak mbugal la lil xayawaani ngir li nga xamante ne mooy bàyyi mooy wa itlaafun li nafsihi te tamit mooy euh, euh, def ko mu perdre sànq ak dundam noonu bakkanam wa tadyi'in ak tamit sànq li maaliyat yi mooy loo xam ne yow nit mënoon na ko am mooy ganaar boobu ñu def noonu nit mënoon na ko am waaw ut ci benn poulailler wala di ci def ngir am ci benn wala jaay ko am ci dara yow ngeen jël ko di ko def loolu mooy le fait que lu ñuy moom la loolu la koo sànk ba nga ko defee noonu wa tafwiitul li zakaat yi te tamit tax nga def nga ba loo xam ne borom bi maye nañu rendi ko mën a jëfandikoo yàpp yi bañ koo defa man koo lekk man koo michu mën a def leen lekk ci sant ci yàlla loolu yow boo jëlee ganaar gi def ko ne mooy def nga nit ñi man ko ñu du am ci moom lee in kaana muzakkiyan bu dee daa nekk loo xam ne lu ñuy lu zakat di doxe la mooy loo xamante ne nii mën nañ koo euh, rendi waaw wali manfaati bu dee lu ñu lu ñuy rendi mooy njariñ ngañ ci mën a am in lam yakun muzakka bu dee nekkul loo xam ne lu ñu mën a rendi la voilà loolu mooy façon yëpp jéemaa wax naa la ay segg geeg segg la léegi jàpp nañ benn segg teg ko fee di ko tiire di ko tiire ba mu faatu loolu dafa xaram voilà yooyu yépp a ci yem dafa xaram ñaa lépp non lépp déggoo yonent bay na tere na laa tattaxidu nee na laa tattaxidu bu leen jàpp jàppe shay'an fiihi ruuhu gharada bu leen jàppe lenn lu am ruux ngeen jàpp ko cible di ko tirer <laughs> léegi nag dama lay laaj léegi yow bu dee ganaar yeeg yooyu kii lañuy ñuy tere waa gars yi nga xam dañuy jàpp ay gaa nag leew leen fee di leen fusiller parce que nee nañ traître lañ waaw comme guerre mondiale yeeg yooyu mi demee wala ci après ñu ñëw ne jaaj ñi jàpp nañ leen ils étaient des collabos yi ñu rangale leen ne waaw yor ay ga benn militaire ji ñëw ba tiim leen taxaw wala ñoom ñett ñu ne leen ay wa roose leen gars ñuy roose par kenn tëng nga gis gars di dee waa ji day yëg-yëkki ñiñ ko rangaleel gis na ko wadda kooku wadd tël keneen wadd tël léegi mu xam ne léegi euh, xoolal ñooñ dee bu metti boog ñu leen rey loolu la yore saa saa di tere yeew nit nit lu man di def def def ñu ko waree faat kenn du ko faat si noonu ah def ko cible teg ne tël léeg-léeg sax nga xaw a dóor mu mu mooy foo xam ne dal ko foo xam ne reyu ko nga nga nga war a dóoraat beneen tël tël ba kera dee yow loolu bu dee ganaar lañ la tere nga def ko looloo ay picc lan ngay xalaat ci doomu aadama mi nga xam ne borom bi nee na wala qad naa ba aadam wala iyaazu billah wala iyaazu billah moo tax nga gis yi nga xam ne jiitu ñi nga xam ne nee nañu voilà ay jiit lañu waaye seen régime moom ay régime dictatoriaux lañ yor di rey nit ñi noonu loolu ci boppam daa xaram non seulement di rey bakkanu jàmbur yi ci loo xam ne teguñu ko fen lool la xaram la waaye même sax bu doon liñ leen war a kenn rey noonu ah. tout le temps de kii bi de d'exécution bi ñu teg leen ne leen ah di tiire tël tël tël tël tël tël tël rërërërërërërë gaa yi di waral loolu la yeneen saa saam xaraama la ah. voilà la tattaxidu shay'an fihi ruuhu gharada bu leen jàppe lenn lu am ruux ngeen jàppe ko def ko cible di ko tiire di ko pan pan bam faatu wala ay flèche wala lu man di doon ñi ay ganaar lañ doon def yooyu ay yooyu dañ leen koo xaraamal ñu koy def piccëg lépp lañ xaraamal lépp lu am ruux dafa xaraam nga koy rey noonu wal iyaadu wallahu billah léegi nag mooy li waxoon mooy li nga xam ne ci xadiis ibn Umar bi noonu la voilà mooy tamit gis nga fii Seydina Anas daa ànd ak sëtam fële Seydina Sa'id Jubayr moo ne man maa ànd ak Ibn Umar ñuy dox ak Ibn Abbas ci beneen bi bañ gisee loolu boobu dañ ciy gis ne mooy obligé wul boo xam-xam yépp daal di bu kenn ki bañee affaire bi wala woo wane ne mbir mi du kii obligé wul keneen ki wax ci saase voilà même bu dee ne Ibn Abbas soro nañ ci moom it mu ne yeneen saasam tere na de waaw nee na laa tattaxidu shay'an min fihi gharada waaye Ibn Umar fee moom moom mer ñëw ne ku def lii te ñoom ñoo àndoon yeneen saasam rëbb na ku def lii voilà <laughs> kon loolu tamit lu am solo la quoi. bu ngeen àndee kenn ki boo ñaari boroom xam-xam kenn ki gis na yéen ñëpp gis ngeen ko mais kenn commencé na euh, ñaawul mbir mi wala tamit àtteem ak yooyu jarul keneen ki il faut rek par force damaa war a wax ci mbir mi man tamit non mooy kenn ki bu waxee wàcc na keneen ki waaye bu keneen ki waxee it baax na wallahu taala alam ak tamit ànd ak ñu dugg tamit ci biir nguur yi ak yu mel nii ñu mel nii ñoo tax ñii ñoo war a mën a dugg ci nguur yi boroom nguur yi yoo xam ne bu ñu demee biir ci biir laay biir ak xamal eh jëfe jàngale bi yoon saa jeex na mais du loo xam ne dangay ngay dem wax ko nag génn nag waaw di pompe nag nam nag ca biti nag di wan ne waaw man moo tax benn bés dugg naa ci monsieur le gouverneur wala monsieur le préfet waaw wala monsieur le ministre le premier ministre dem naa fa fekk doomam yi waaw yow loo xam ne loolu yaa ngi yaa ngi koy jëw de te yaa gi génne loo xam ne suturaam la waaw waaw ma dem fa waaw muy gis doomam yi di kii waaye dama leen ko waxa ah, man sama yoon dajee ne man moom dëgg rek quoi moo yow boobu da ngaa bëgg rek gaa yëkkati la parce que loolu soxla woo di ko nettali fee xam nga lii ñu ko nettali du say nam moo dem di ko nettali ak feneen ak ñeneen di non taalibe yam àndaroon ñoo ko nettali ngir xamal ne loolu jàngale la am yonent may saa saa muñ war a tasaare waxoon naa la daara newul ci entre des murs ci coin murs yi déedéet waaw loolu la mais dem dax ko ngir rek bu ëllëgee ñu ne sawaay du dëgg la moo tax keroog wax ci la tee au palais fois yow daa ñëw palais voilà nangam xew bu kii voilà président bi yéemu daan jaxle voilà yooyu yooyu yëfi caaxaan la waaw bu dee ne c'est dans ce but mais bu dee ne li nga xam ne mooy wax dëgg ak tamit loo xam ne ñu war a def la ñu def ko te yàlla kese tax loolu mooy li jaadu ñooñu ñoo war a mën a dugg ci way nguur ñi mooy nguur yi waaye siinoo moom burul ñooñu mooy seenu dugg ci ñoom ak musiba Abdullah lay gën a doon comme gaar yooyu doon wax Ibn Omar loolu le eh, radiyallahu anhu ma mu leen ndax yi nag leen di tere yi baaxul yi ñuy def te di leen soññ ci yu baax yi ñu ño ah dé ñun yooyu nawuñ ah. ci yooya ñu ne ñun kun naa nawuddu daalika ñun nag lu yi ngeen di joxale moom ñun dañ ko doon compter di ko considérer ak naafiq jamono yi yenent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi kon nag loolu dugg ci nguur yi euh, kenn di naan waaw xam-xam warul dugg yow yow dama la nga ne ñii moo seen dugg ci nguur yi baaxul bu ñëwee fekk doomu nguur te waxoon naa la doomu nguur bi léeg-léeg ay doomam li muy bëggul sax moom li mu leen di permettre du ko permettre des fois boppam te bëggul kenn ku leen wax lu leen naqari waaye malgré loolu ñu wax te yàlla tax wax li xew ak àtteey lii nga xam ne moom la seen doom yi nekke di ko liggéey ci loo xam ne ak lu bon la même bu dee ne mën nañoo am lay que ne xamuñu ko waaye <laughs> waaye loolu la mooy boo xamul dañ ngay xamal te waaye pële wax nañ ne le fait que ñu gisul noomar daal di daw mooy xamoon nañ ne liñ nekk jaar waaw waaw <laughs>